sauf que nag wax jooju la ku mel ne al imaam Ibn Abi Jamra daa koorul mu ne wa ta'aqqabahu Abu Muhammad ibn Abi Jamra al Ibn Abi Jamra al fahlu diini rahimahullah ne ah ne loolu déedéet ne loolu waay kii li wax déedéet déedéet ndax bi anna madinatal xaaja la taxtassu bi xaalatil istinja kan moo ne njort fa soxla laal sa sa di laal sa karam loolu ci ci jamono ji muy euh, seetloo kese la du lool wa innama xussa nahyu bi xaalatil bawl min jihati anna mujaawira shay'i yu'ta hukma boo gisee ñu daal di tënke mooy mooy mooy euh, xussa mooy jagleel an nahyu tere bi fii bi xaalatil bawli yeneen saa sam jagleel ko bu dee idaa baal bu kenn di laal sa kanam bu dee day tuur ndox mu ne loolu ndax fan ci ban wàll ci wàll ke ne li nga xam ne daa jege mbir mi dañ koy jox àtteem mooy lan foofu comme que sobe bi hmm? mu ne falamma mu koy leeral falamma munia ba ñu tere al istinjaa di setlu bil yamini ak loxo ndejoor munia ñu daal di ca lañ teree masu alatihi la nga xam ne mooy euh, appareil euh, mbir ma nga xamante ne fala sobe bi génne ñu daal di tere yow nga koy laal ak sa ndejoor man lil madda ngir couper li nga xam ne mooy euh, liñ naan couper débat bi bu ko defee yow loolu du la dalati waaw bañ la teree ngay ngay fer ngay setloo sa loxo ndejoor léegi ñu tere la sa loxo ndejoor sax nga koy laale fa nga xam ne foofu lay génne waaw mu ne loolu la mu ne loolu nag lii la kon loolu moom lu mu bëgg a wax mooy ma ne laal bi fenn kese lañ ko teree. mooy booy dem toilette sinon après kenn ko terewul sinon loolu day day day dellu rek ci loo xamante ne lu dagan la ba pare mu tegtaloo li nga xam ne mooy xadiisu Talq ibn Ali an abi euh, mooy <laughs> kii la <laughs> mooy euh, xadiis bu siiw woowu am na Talq bi mu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi toog di waxtaan Euh, après di ko laaj ay masalo yu bari bokk na ci ko laajoon ci masu masu zakar waaw nit ki bu dee daa laal sa sa karam nag hmm? mu ne innama huwa bid'atun mink yonent ma lay saa saam ne ko lool mooy comme boo laalee sa tànk mu ne ko boo yonent saa saam moo ne yend na ko mais boo laalee sa tànk wala nga laal sa pooj wala sa nga laal da ngay da ngay jàpp mu ne ko déedéet mu ne ko loolu nag innama hiya bid'atun mink sa zakar lenn kese la mooy partie la ci sa yaram waaw benn cër la rek benn cër la ci sa cëru yaram yi. lool moo tax xanafiya yi ñoom jàpp ne laal sakar tojul benn jàpp waaw loolu ñenn ñi jàpp ne loolu noonu ab ijmaa la ba ñuy wax waxi ku daanu ci sareet <laughs> xam nga daa am ñoo xamante ne euh, euh, bu ñu bu ñu xamoon dëgg doonuñu woon wax ci sujet yuñ maîtriser wul waaw waaw xam nga Sénégal laay wax <laughs> ñoo xamante ay sëriñ lañ ci wàllu askan mooy seen baay wala seen maam sëriñ la woon loolu may leen ñi ñeme yàlla di wax ci diine yàlla ji loo xam ne xamuñ ci dara waaw di jéem a corriger boroom xam yi di jaay ne ñoom ñoo leen kaw quoi waaw naan boroom xam-xam yi mooy aju wax ji daa wax wax joo xamante ne waxu ko daanu ci sareet la waaw ak wax joo xamante ne nii eh, butlaanuhu yughninaa an ibtaalihi ak neenam daf dafa doy sëkk ci ñu nekk di ko jéem a neenal moom ndax wax gee ca boppam moo neen waaw soxlawul ñu koy neenal <laughs> waaw boo mu naan boro fuqaha yi buñ xalaatoon bu baax façon bu wax ne loolu la ko wax quoi du ñu ne mooy tuur ndox walla li nga xam ne mooy dem toilette du lool mooy toj njàpp surtout tuur ndox ndax nit ki buy tuur ndox balaa tuur ndox mooy day day jàpp day laal euh, sakaram te bu ko laalee rek loolu toj na njàpp gi laata sax euh, tuur ndox yi di ñëw waaw ak tamit di wax naan xayta naan naan naan naan naan naan naan day toj njàpp loolu balaa nit kee xayta xaw ma ay galawal génn na parce que loolu day toj njàpp mooy façon wax yu ñàkk yoo yoo xamante ni nii waxu ko amul niveau ci benn domaine la waaw waaw léegi nag man li ma ci gine yi mooy nga dégg ñoo xamante ne dañuy wax ci diine di jàngale yenn téere diine yi ci wàllu fiqh ay lax laxdareek façon yu mel noonu di reprendre waxu waajoojee waaw di reprendre ñëw ci buntu wob bu ñuy wax côté boobu muy reprendre wax kooku nga xam ne waxu daanu ci saret la parce que premièrement yow laal laal awra laal awra kan moo la ne boroom xam-xam yëpp ñoo dëppoo ne loolu day toj njàpp mais xanafiya yi di magu fuqaha yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne loolu tojul benn njàpp noo tojul njàpp ah laal awra parce que dañ ne xadiisu Talq ibn Ali bii te waa ashaabu sunan ñoo ko soloo waaw Talq ibn Ali laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ci wàllu laal sa karam mu ne ma yonent saa salaam ne ko innamaa huwa bid'atun mink ne ko loolu nekkul lu dul benn cër la ci yow loolu moo tax ñoom ñu jàpp ne. ma ne kon laal awra tojul jàpp moor xanafi yi boo laalee sa awra loolu tojul sa jàpp ah. comme ni nga xamante ne nii ci maalikee bu ñuy cité li nga xam ne day toj jàpp ñu lay wax ay laal awraat ah loolu lool ñoom amuñ loolu ah waaw am na sax ñoo xam ne dañoo teqantal ne bu dee da koo laal ci wàllu côté boroom xam-xam yoo xam ne nañ ne da ko laal ci côté ut sàkku plaisir wala yu mel noonu sinon bu dee da ko laal noonu kese te loolu taxul te jublu ko ci woon loolu garaawul am ñu ne teqantal bopp loolu lépp pour wan la ne waxu ku daanu ci sareet yooyu jar euh, dafa dafa dafa reelu quoi waaw dafa reelu mais li ci gën a tee mooy li ma la wax léegi ay nit di reprendre pour complaisance bi nga xamante ne tamit léeg-léeg moom lañ ne en en réewu wolof voilà ñun moom la ñu xam ñun wolof yi loolu la ñuy doxale voilà il faut rek ñu tudd ñenn ñi ngir ñu xam ne voilà ñoom ñu ngi leen di tudd wala dara lañ alors que duñu dara am na yoo xamante ne nii ñoo xam ne jaruñu tudd ci domaine yooyu bu ñuy wax fiq nan ngay tudde koo xamante ne non seulement ay waxam waxu élève bi nga xam ne mooy ñëw di jàng ci sax domaine boobu moom du laaja noonu mooy masala bu mel noonu di traverser boppam tellement loolu dafa dafa suufe quoi waaw nga gis koo xam ne jàpp na ne moom moo raw gaa yi toog fee di wax wax lu daanu ci nga gis ñun ñu koy nga ñëw di jàngale téere fiq ñëw di reprendre waxu kooku waaw ba pare di ko dëgëral quoi wal iyaadu billah wal iyaadu billah complaisance raayalante gannaaw ci ay caaxaan baaxut waaw waaw nit booy wax waxal ci diine nga wax diine li fi am solo mooy waxu yonent saa salaam waaw di ñu jottali waxu yàlla ak waaw loolu mooy mooy diine obligé woo foo jaar di nga tudd Serigne diw wala ñoom Serigne daa wala ñoom kii ngir gaay kontaan amul njariñ képp koo xam ne jullit la waxu yeneen sa salaam non alquran doyu la waxu yoneen saa salaam doyu la bi boo nga bàyyi ko mu dem yoonam waaw waxu keneen koo ko fi da ngay caaxaan laa waxu yoneen saa waxu yàlla doyul alquran doyul sunnaa sa saa salaam doyu la yow dara du la doy waaw. lépp nag lu ñu la tuddal waaja di kontaan xamal ne lool contentement caaxaan la wal iyaadu billah kon al imaam nabi jamra foofu la tegtaloo ne dara fii waaw parce que hadis boobu day wane ne kon loolu euh, mooy sax li jooju yeneen saa saam kon da mooy moom dafa dëpp mbir mi beneen côté <laughs> këne lenn la mooy <laughs> yow euh, parce que wax ji yëpp mooy hadis yi est-ce ñoo bokk benn xadis la parce que bu dee xadis yu bari borom xam-xam dañuy wutee xam mutlaq ala al muqayyad nan ngay jëlee loo xam ne wax la joo xam ne xadis boobu dafa ñëw joyu général nga am lu ko tënk la ko tënk il faut bokk na ci ñenn ñi ñuy sàttal mooy il faut ñu bokk benn mu nekk même xadis di wax même chose te fii même xadis la xadis Seydina Abu Qatada la la xadis Seyd euh, imam at-Tirmidhi bi ñëw wax lu leer mais yonent mi alayhi salaam de naha yeneen saa saam tere na. kenn ci yéen muy laal sa karam ak li nga xamante ne mooy ndejooram anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ah ah moom de daa tere nit ki di laal li nga xam ne mooy sa karam ak ndejooram te foofu teg eh, kiiwul tënku ko ci wàllu wala eh, bu dee daa dem toilette ak loolu ah mu nekk loo xamante ne dafa dafa daf ko dafa dafa dafa dafa dafa leer dafa dafa jooyu te même saxaaba bi la Abu Qatada la fii mu ne idaa baal kon nag ñu xam ne kon tere boobu mooy tere boobu mooy tere bi nga xamante ne mooy bu dee nit ki daa dem toilette la boobu lañ tere mais bu dul lool kenn na ko terewul kenn terewul lool voilà <laughs> waaw ndax fii qad ittaxada al maxraj waaw qad ittaxada al maxraj ittaxada nekk na benn maxrajul xadiis benn la voilà bu boobaa kon fii dañuy xam ne loolu moo fi am voilà ndax hadis bi benn la te benn kese la moom mooy hadis sayna Abu Qatada bi benn la wallahu ta'ala a'lam te lool da mooy daa yokku xam-xam boo xamante ne bi ne ida baal day leeral ne kon ndeke tere bële lenn la woon day wane ne kon euh, mooy laal sa karkat ah laa yamas laa yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yamini wa huwa yabul ak hadis imaamu Tirmidhi be kene naha an yamassa zakarahu bi yamini yoneen saa ter na kenn laal sakaram ci ndeyooram dañuy xam ne loolu moom mutlaq la liñ ko yan mooy hadis bële ne ida yabul loolu la loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala waaw waaw même bu dee ñeneen ñi dañu dëgëral mooy ne bu dee ne comme lañ ko gën a soxlaa foofu ñu tere la ko kon fii dañ la koy tere voilà baa bi awlaa dañ naan déet laal sakar lool man na ko nit mën na koo soxlaa feneen te du toilette kese waaw même bu dee ñeneen dañ naan parce di ko laal di ko laal loolu mais waxuñ waa ji toog rek di laal noonu parce que loolu da koy dugal ci buntu jildul umayra mooy jildul <laughs> mballoog yooyu non waxuñ la yooyu di koy yóbbu ci muy xalaat ay euh, sëy ay yooyu di def noonu non non loolu dafa xaraam fa man ibtaxa euh, wara zalika fa ulaaka mul aadun voilà <laughs> ba alquran bi wax naan illa ala azwaajihim wa ay malakat aymaanu fa innahum ghayru malumin waaw mooy ut bànneexu sëy hmm? ñii ñi nga xam ne ne li furujihim xaafizun nañuy wattu seen seen seen seen pëyi lu dul seen soxna yi ak ñi nga xam ne jaam jigéen ñi nga xam ne dañ leen a jabaroo di leen euh, di mën a séeg ñoom ah bu dee ñooñu lañ àndal moom wala seen seen pëy yeey feeñ ci ñoom ak ñu koy jëfandikoo ak ñoom loolu nekkul ñu ñu ŋàññ ba mu def il faman ibtaxa ku sàpp ku bànneexu sëy génn ñaar gii sa soxna wala ki nga xam ne sa jàbbu jigéen boo mën a jabaroo la kooku ñooy ñi jalgati ñooy génn topp ñooy ñi fi yàlla waxoon te loolu bu boobaa mooy laalu mballu de toute façon loolu kenn waxu ko voilà li nga xam ne moo lay yóbbu ci masturbation loolu dafa xaram voilà <laughs> loolu dañ koo tere waaw loolu moom taxul ñuy wax laaj laal boobu que ne nit ki bu koy laal lu bari bon mën na ko yóbbu ci lu mel lool oh, mais ala kulli xaal xam nga ni ñuy wax fii jubluwuñ ci loolu que la ñuy lool lool <laughs> loolu jublu quoi loolu la <laughs> permettre nii <laughs> kon mu ngi noonee wallahu taala alam léegi nag mu des fii waa léegi bala ñoo tëj mooy waa léegi nan lañ koy defe parce que quand yow nga dem ci toilette ñu ne la bul laal sa sa carte comme nañ jël imagine première koo xam ne daa ñëw di tuur ndox mu si day tuur ndox di tuur ndox satala la ñu ne la boobu simple na nu muy def taxadis bi da bu kenn ci yéen daal di fompo idaa baala ahadukum fala yaxudanna dakarahu bi yamini bu kenn ci tuuree ndox bu mu téye sa karam ak ndejooram ñu ne waaw ndejoor bi lay téye satala gi bu boobaa walla bu dee sache d'eau bi nga xam ne ndox boobu nga xam ne day mel ni robinet boobu nga xam da koy mën a téye mu am raakool walla daal fa mu def ndox ba wala pot ba wala yooyu da koy téye loxo ndejooram bi am ndox mi sa karam nag mu téye ko li nga xam ne mooy sàmmoñam voilà boobu simple la wala yastan ji bi yan yi mooy téye na ko ndoxo ndejoo càmmoñam di sotteeg loxo ndeyjooram di raxas loolu simple na léegi kon zakarahu bi am wala yastanji waaye bu boobaa bu demee xayta bi nga ne bu boobaa ñu jël même boobu monsieur X dem na ci toilette bi satala la wala ndox am mu lool mooy lim ko def lay téye bi sotti ak loxo ndejoor bi daal di raxas ak li nga xam ne mooy loxo càmmoñ bi loolu simple na loolu kaa boobu kaa la boo xam ne nañ ko teg ne léegi mu des beneen kaa mooy ay papier toilette la yor tey waaw boo xamante ne daa xayta dañ naan la bu boobaa euh, euh, càmmoñ bi loxo càmmoñ bi lay téye papier toilette yi daal di fomp daal di sànni mu jeex loolu it na tegu ne léegi nag euh, mu des waaw <laughs> bu dee nag aw xeer la yor waa ah. tuur ndox xeer kese la yor war a parce que bu dee papier toilette la comme xeer yam bu dee xayta la def yaa ngi yaa ngi yaa yaa ngi yaa ngi ci <laughs> yaa ngi dégg hein te lii nii nag mu wax wala euh, yatamassah min alxalaa bi yaminihi comme loolu moo mooy euh, ci kanam ak ci ginnaaw comme ni ñu la ko waxal yi mooy ko tuy bi ci kanam ak tamit ginnaaw gi foo xayta yi génn waaw léegi nag <laughs> mu des kon bu dee xeer lu ba yor am ñu ne ah bu dee xeer la yor tuur ndox waa bu boobaa parce que bu dee daa téye xeer bi càmmoñam loolu est-ce que nekkul ne ba pare téye ndejooram non cà doo daa téye xeer bi xeer bi ndejooram déglul après daal di téye pëyam càmmoñam après di ko ci booy di ko ci dawale ngir mu fomp kii bi waa loolu est deful benn parce kat xeer bi li mu ko téye ndejooram la te ndejooram waxoon nañ wala yatamassah min al xalaa bi yamini ci yenn riwaaya yi waaw bu mu di fompoo bu demee ci toilette ak ndejooram léegi le fait que yow mu téye ko ndejooram lool est-ce kon du problème waaw moo rax ci Shafi'i yi rahmatullah am ñoo xam ne dañ ne eh, waaw boobu <laughs> non loolu moom man da ñàkk <laughs> mu téye xeer bi ndejooram wala càmmoñam am ñu ne ni muy def mooy ndejooram la koy téye waaw sakaram comme li ñu wax sànk mu téye ko càmmoñam léegi nag mais sakar mooy xeer bi da koy téye mais du yëngal loxo bi day mel lu statique loo xam ne du bouger da koy da koy téye noonu léegi nag di ko yëngal di yëngal càmmoñ bi mu téye sa karam moom lay yëngal ci xeer bi bu ko defee bu boobaa euh, kooku deful nekkul ne kon day fompoo parce que li yëngatu jógewul ci ndejoor parce que bu dee dañ naan la bul fompoo la ngay fompoo mooy loxo boobu day yëngatu mais comme que yëngatuwul day mel lu loo xam ne ab mur la bu nekk am nag ñeneen ñoo xam ne dañ ne noo sakar bi lay téye ndejoor bi xeer bi mu téyee ko càmmoñam euh, léegi di yëngale càmmoñ bi loolu dañ naan la loolu xam nga ne moom bu njëkk bi moo gën a kii parce que quand même yow rien que téye sa kar bi ak ndejoon bi loolu lañ la tere waaw fala yaxudanna zakarahu bi yamini yow nga ne ne ko téyeeg loolu ah <laughs> kon loolu la ko moo al imam al hafiz ibn hajar nag <laughs> mi tuddu fi <laughs> mu ngi naan imaam al-Xattaabi parce que imaam al-Xattaabi rahimahullah borom Ma'alim Musnad à vrai dire xadiis bi daa jaxasoo ci moom quoi mooy mais yii nan lañ koy defe mooy nan lañ mën a demee toilette comme ki nga xam ne daa daa góor gi nga xam ne daa tuur ndox nan la mën a yorew xeer seetlu ci ba pare ba pare te moom euh, du utiliser ndejooram ci dara du <laughs> du jàppe cërëm ndejooram waaye it la muy fompoo du ko téye du ko jàppe <laughs> ndejooram imam Xattaabi <laughs> rahimahullahu taala après bon fekk am na am na ñenn ñoo xamante ne euh, imam al-Fattah waqad asaara huna bahsan imam xataa bii de daal dinay wane fii benn étude bu mu def benn kii daal waaw mu ne après mu nettali ci benn boroom xam-xam mu ne Abu Ali ibn Abi Hurayra mu ne daa am benn waaye ci fuqahaul Xuraasini yu ne yi rahmatullah alayhim bu ko laajoon masala bii quoi soo ko waa mii lii nan lay demee nit ki dem toilette dem tuur ndox yor xeer ñu ne ko yow bul téye xeer bi bul bul bul fompoo bul téye sa cër sa càmmoñ sa ndejoor sa ndejoor bokk te bul fompoo sa ndejoor waa kook nu muy def nee na waa ji daal di koy tontu tontu yoo xamante ne <laughs> affaire yi daal da ko mooy mooy mooy c'est pas tontu yo vraiment dara leeru ci quoi mooy c'est pas convaincant du tout léegi nag imaamul Xattaabi nag di ci joxe moom euh, <laughs> ni nga xam ne jàpp ne noonu la quoi <laughs> Hmm? <laughs> parce que moom daf ne affaire bi daal lenn la affaire bi mooy parce que waajale yi mu doon laaj waaj yi boroom xam-xam bi dana ko mais park que nit ki bu dee xeer bi muy utiliser par exemple da koo téye càmmoñam hmm? kon mooy forcément sa karam la koy téye te bu téye li nga xamante ne nii mooy xeer bi euh, da koo téye li nga xam ne mooy ndejooram mais mooy bu boobaa euh, buy buy setlu kon ndejooram lay defe bu ko téyee ndejooram boobu xeer bi kon càmmoñam bu euh, mooy mooy moom lay setloo mooy daal noo ko dëppee mooy ndejoor bi foo jaar dina ko utiliser fenn te loolu bu nekk dañ koo tere loolu mooy lan bu dee ne bu dee càmmoñam la setloo la jël xeer bi taxaw pëyam lan lay def yor xeer bi ak càmmoñam nan la koy tege ci kii bi pëyam noonu te du ko téye dajooram hmm? <laughs> walla déet léegi te bu téye pëy bi ak càmmoñam bu boobaa xeer bi mu yor mais dajooram la koy defe léegi nag imaamul Xattaabi yi nag ne moom daal euh, sauf que waajale da ne woon moom li ngay def bu dee ne benn mbir la bu rëy comme ab mur ak yu mel noonu Ah, nga xam ne moom day moom du bouger danaan teg danaan teg bu boobaa loolu moom da koy uti day day day noonu day ñëw téye ko càmmoñam euh, kii wam euh, pëyam daal di euh, ciy seetlu voilà loolu leer na waaye sauf que bu boobaa miiru jàmbur amoon droit di ko def ah. non parce que wax ngay ngay ngay lool lool lool lool la waaw <laughs> non doo ñëw ci miiru jàmbur naan da nga koy da ngay da seetlu foofu ah <laughs> waaw léegi nag <laughs> imaam al-Xattaabi nag ne bu dee mur lu daal lool mooy comme euh, kal jidaari wa nahwihi waaw mu ne yaqsudu da yaqsudu al ashyaa ad-daxma waa bi boobaa day jublu yoo xamante ne nii lu rëy la yu rëy comme mur wala garab wala yoo allati la tazulu bil xaraka nga xam ne bu ciy yëggal du yëngal <laughs> kal jidaari wa nahwi comme mur wala ab ab ab garab wala yu mel noonu mais dañ ne la loolu lépp lu ci waaye am waroo ko def te tamit yoo xamante ne yow bu dee yaa moom it nit ñi tamit di di fa nekk bu boobaa mooy man nga faa def loolu nit ñëw wéeru ceeb yooyu c'est pas euh, <laughs> correct quoi <laughs> léegi nag mu ne kantaan ak bu dee nag mbir la yoo xamante ne mooy mbir yoo xam ne comme yu mel noonu ak minal ashiya il baari ya baal baari sa yi nga xam ne dafa leer taxaw nga xam ne man nga ñëw euh, daal di fay dawale sa sakar ak bu fekk yaa ngi sa càmmoñ mu ne bu dee trouvé wul lool nag day day jékki quoi ci suuf. fal yalsaq maqadatahu fil ard <laughs> day jekk ci suuf <laughs> après daal di téye li nga xam ne moom lay serloo euh, euh, euh, diggante kiiwam yi quoi yi muy setloo ah <laughs> waaye lool lool moom man xam man man imaamul Xattaabi yi li mu wax nan nga ko man a defe ah sa ibhamay rijlay rijlay mooy fexe téye loolu mooy li ngay seerloo ngay fexe képp da ngay toog <laughs> jël comme fer bi nga képp ko sa ñaari gis nga sa ñaari tànk liñ naan pouce ci loxo baaraamu déey bu doon ci loxo léegi yu tànk yi mooy yi ci gën a mag ci tànk yi ñaar yooyu nga xam ne boo taxawee di euh, di julli boo bu dee da ngaa wala nga taxaw nii sësali say tànk ñaar yooyu di laalante waaw mu ne loolu ngay jël xeer bi teg ko noonu dangay ngay toog ci suuf képp ko noonu après yow léegi nag nga fexe <laughs> après nag jàpp nag sa sa sa awra sa fëy ak sa càmmoñ après nag di ko ci dawale quoi mais loolu yow rien que imagine loolu wastajmiru bi yasaarihi waaw bu ko defee falaa yakunu mutasarrifan fi shay'in min dhalika bi yamini bu ko defee lii moom amul benn boo xam ne utiliser na ci ndejooram mais dañ naan mais lii la faisabilité mais loolu c'est compliqué <laughs> xam nga naa la bu dee bu dee bu dee ca gannaaw moom simple la waaw loolu xeer bi ngay jëlee sa càmmoñ après nga daal di raxas sa gannaaw mu jeex wala nga pomp sa gannaaw mu jeex mais bii mooy eh, wax bi wax bi mooy dañuy tere ku ku yeneen saa yi daa tere ku jàpp sa kuy eh, ndeyjoor waaye kuy setloo kuy pompoo li nga xam ne mooy sa ndeyjoor léegi nag moo tax moom mu indi xaal bi dangay da ngay da ngay da ngay jekki après <laughs> xeer bi nga xam ne moom ngay utiliser nga daal di koy keppax sa sa baaraam yi. <laughs> <laughs> léegi boo képpeg ci baaraamu tànk nag daal di daal di daal di jàpp su bi sa sa loxo càmm après daal di daal xam nga loolu loolu imagine loolu loolu da nga koo mën a def ko yaa la bërëb imagine nga dem douche publique wala même si kër yi mooy yow a defee tout temps nga mën a toog noonu fooy toog léeg-léeg kawe day ngay defee noonu tax affaire bi <laughs> lii moom wala <laughs> imaam ne. <laughs> waaw loolu lii lii lii non imaam Ibnu Tiit moom kii moom al imaam al lii mu wax moom ah loolu moom daanaka lii moom mooy li nga xamante ne boroom xam-xam yi gërëmuñu ko te te daa nekk loo xamante ne lu jafee def la waaw waaw lu jafee defa defa defa defa defa wa haadihi al munkira wala munkara bal yata'azzaru fi'luha fi ghaalib al-awqaat ne non lii borom xamal <laughs> it nanguwuñu ko waaye ba pare te lii dafa jafee def ci ki ci lu waxtu mooy li nga wax léegi rek waaw da ngaa mën toile yëpp da ngaa mën a defal nii lii lii peut bu dee ci àll bi nga nekk wala foo xam ne yow waree yooyu <laughs> lool di ko mën a def léegi mais <laughs> kon loolu daal euh, lu yéeme la quoi waaw waaw Imaam ak kii bi ak bi nag. doon na wax ne waaw imaam al al kii nii alxataabi lii mu wax nii sax loolu mooy tere bi ani istigmar bil yamin muxtassun bi dubur loolu ñu tere mooy di tàncoo di di di di di di setloo ci ndejoor loolu ci mooy ca gannaaw ga rek la waaw fa xayta yi génne foofu kese la waaw wan na yan anil masi muxtassun bi zakar waaw tere biñ tere mooy di di fonk loolu ci ngir pëy bi la léegi mu ne bu doofee lii li mu fi wax nii yëpp day day rot waaye loolu day neen imaam al ne lii la de imaam at-Tibi wax waaw ne istinjaa moom da ko yemale naan di dubur la mu ne loolu mardudun wal mas wa in kaana muxtasan bi zakar lakin yulhaqu bihi ad-dubur qiyaasa mu ne même bu dee pomp sekar lañ koy def lu bari mais loolu dañ koy yóbbu dañ koy yóbbu li nga xam ne tamit ci wàllu qiyaas que ni ginnaaw gi ci la waaw mu ne wat tamsis ala zakar la mafhuma lahu waaw le fait que mu ne bu kenn téye sakaram si ndejooram nga ne yow càmmoñ bi kon loolu loolu amul mafhum quoi waaw manoo ne kon ca gannaaw bokku ci mu ne balil fa bal farjul ma ati kazalik mu ne mais poyu jigéen bi tamit c'est pareil mooy lii ñuy wax nii c'est mooy day mooy te da ko utiliser euh, ndejooram voilà mu ne wa innama xassa zakaro yoneen saa sam nag daa tudd jagleel wax ji góor li kaw wi kawni rijaali fil ghaalibi humul muxaatabuun wan nisaa shaqaa'iqu rijaal fil ahkaam illaa maa xussa mu ne lu tax mooy góor mu tudd ko fii ndax ñoom lañ ëpp lu ñuy waxal ci yii nii te jigéen ñi mooy dañuy jàll ci ginnaaw mooy seeni sœur lañu ci wàll euh, àtte ba mu des loo xam ne moo koy euh, ñëw particularisé ne lii pour góor ñi loola lee pour jigéen ñi léegi nag nga ne waa léegi c'est kon Euh, ba léegi nii kon yow bon waxu Shafi'i yi sànq am na ñaari possibilité yoo waxoon mais bu imam al bii bi bon xam nga ne lii faisabilité am day metti <laughs> léegi waa léegi lan mooy li gën a dëgër kon ci mbir mi loolu nuñ koy defe ma ne la waxoon naa la cas yi nga xam ne waa ñu ndox la utiliser wala papier toilette bu dee ci gannaawam wala day raxas sax ci kanam loolu mooy bu dee sotti lu muy sotti la loolu simple la léegi nag mu des waa bu dee xeer la nag al imaam euh, euh, al hafiz hajar mu ne wa sawaabu fi suurati allati awrada al xattaabi li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy lii jub ci melo façon bi nga xam ne moom la imaam al xattaabi wax mooy li ciy jub mooy maa qaalahu imaamul xaramayn mooy li imaam al xaramayn al shaafi'i wax wa man ba'dahu ak ñi ñëw gannaawam kal ghazali comme imaam al ghazali fil wasiit ci téereem boobe wal baghawi ak imaam al-Baghawi fi tahdib annahu mooy lii daal mooy li nga xam ne moo ci kon jàppal te loolu di nga dégg léegi dina niroog lenn lu lenn ci Shafi'i yi doon wax annahu kana moom yumirrul udwa bi yasaarihi ala shay yumsikuhu bi yaminihi wa huwa muharrika fala yu'addu musta fala yu'addu mustajmiran bil yamin wala masan biha wa man idda'a annahu fi hadhihi al-haala yakunu mustajmiran bi yaminihi faqad ghalita wa innamaa huwa kaman sabba bi yaminihi al-maa'a ala yasaarihi haala al-istinjaa' al-imaam al-haafiz mu ne lii la lii boroom xam-xam yee wax nii lay demee bu boobaa kene day jaarale yumirru al-'udwa bi yasaarihi mooy day jël li nga xamante ne mooy fayum lay téye ak ndejooram ak càmmoñam càmmoñam càmmoñam léegi bu ko téyee mu téye xeer bi nga xam ne moom lay utiliser moom la war a fompoo da koy téye ndajooram mais du bouger loxo bi comme li lenn ci saa yi waxoon sànq ni léegi nag bu boobaa ah boobu ndajooram la koy téye ah wa hiya xarika léegi lan lay lan lay yëngal bu boobaa ah, day yëngal li nga xam ne moom lay yëngal mooy koy bi lay yëngal mais du yëngal xeer da koy téye mooy ndajooram da koy téye noonu fala yu'addu bu boobaa kenn du ko jàpp mustajmiran bil yamin kene kii ah kii voilà moom ndejoor lay lay lay lay lay lay lay fompoo parce que li nga xam ne moom lay yëngal boobu mooy koyam len da koo téeg ko bu boobaa day taxaw comme mur bi voilà dootul yëngooti waaw wala bi biha te tamit du ko du loo xam ne moom la euh, fompe parce que téye na bële ak càmmoñam koyam mais comme que bii dafay statique yënguwul loxo bi téye xeer bi bu boobaa lii lay loxo bi càmmoñ bi lay yëngale sakar bi ci loolee mu ne képp nag koo xam ne woote na ci xaal bi que ne non yéen kii kii kii kii dajooram la ko defe ah kooku mu ne def def la naa voilà kooku juum na waaw ah, mu ne loolu day mel ni rek koo xamante ne nii dafa jël ndox mi sotti ko ci ndejooram ah ah après mu sotti ko ci càmmoñam après daal di jamono ji nga xamante ne nii day istinja comme koo xam ne daa jël ndox def ko ci ndejooram après sotti ko ci yóbbante ko càmmoñ bi daal bi raxas mu ne comme loolu la wallahu taala alam en tout cas noonu lay def waaw mu ngi mel ni tamit ci <laughs> nit ki booy xam nga yeneen saa soxna da doon tere kuy daggee ndawal ak càmmoñ <laughs> waaw <laughs> xam nga loolu moo tax xam nga keroog ñu ngi la naan gaa yi nga xam ne dañuy ñëw ci naan biñ defee mise en place bi ci restaurant bi walla xew mi. ah réception bi ñu ma invité ma ñëw gaa yi jël li nga xam ne mooy ah bi daal di koy teg càmmoñ kuddu gi non paaka bi ñu teg ko càmmoñ non ndijoor ma ne lew nooy def foofu bu boobaa yow bu boobaa comme que saa salam mooy dagg geeg yooyu yëpp ndijoor nga koy defee ak lekk gi fourchette bi ngay jël jam ci yàpp bi bu ko yëngal nag téye ko noonu comme ni nga xam ne comme xeer bi fii rek. ci cax ak ndejoor bi téye noonu du bouger léegi nag ngay dagg ak paaka bi yëngal ak sa loxo ndejoor boo paree nga teg paaka bi mais jël fourchette bi hmm, sa di nga téye woon ak sa loxo càmmoñ jox ko sa loxo ndejoor après daal di capp lekk voilà kon noonu <laughs> lay demee loolu ma masala yi <laughs> laawu taala a nga diine daal bàyyiwul dara quoi waaw <laughs> moo na naa Salmaan gisoon nañ ko yo yahudi bi ne yow yéen daal seen yonent bi lépp la leen jàngal même bu ngeen demee ci toilette bu mu ne ajal kay ah, <laughs> waaw ma ne la gis nga bu doon ñun ay complexe tam ne non c'est di jéem a séeka séekaay lam <laughs> loolooy dëgg sariya <laughs> bi baw dara naa faradna fil kitaabi min shay wallahi kon masala yaa ngoogu wallahu taala alam côté nooy ci nokki moom ci ndab yi lool gisoon nañu ko kon imaamu bi rahimahullah mu teg ci lii pour jeexal mu ne wa fil baabi nekk na nag ci bunt bi ahadiisu kasiira am na xadiis ahadiisun kasiira xadiis yu bari yoo xamante ni day wax ci tere li xam ne boobu la yore saa soxam tere nit ki di téye loxoom hmm, eh, ak ndejooram bu dee daa dem ci eh, toilette yi di fompo Euh, li nga xamante ne mooy càmmoñam loolu ndojoram bokk loolu mu ne xadiis am na xadiis yoo xam ne yu bari la wallahu taala aalam hmm? moo tax kii ne imaam al-Tirmidhi euh, wa fil baabi an Aishata bi mu indee xadiis bi ñu la doon Sayyidina Abu Qatada anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam nahaa an yamassa ar-rajulu zakarahu bi yaminihi daa tere góor gi di laal li nga xam ne mooy sakaram ak loxo ndejooram mu new fil baabi an aishata bunt bi am na xadiis boo xam ne ñu ko jële ci sayyidatu aisha radiyallahu taala anha wa ardaha wa salman salman wa abi hurayra ak abu hurayra wa sahl ibn hunayf ak sayyidina sahl ibn hunayf mu ne hada xadiisun xasanun saxiix wa abu qatada après loolu mu ne xadiis la xasanun saxiix kon loolu de façon euh, hadis yi nga xamante ne nii kii da doon wax ne yaay euh, Aisha naka noonu sayyidatu Hafsa radiyallahu ta'ala anil jami' te loolu gisoon nañ ko bim naan kaanat nekkoon na yadu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yaminuhu yeneen sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne mooy loxo ndeyjooram dafa nekkoon kaanat yadu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kaanat yadu al-yusra li khala'ihi wa ma kaana min adha mooy xadis yu mel noonu te am na yuñ ci gisoon que ne ndox loxo yonent bi a salaatu salaam ndeyjooram bi daa newoon ngir laabloom ak nda ak buy euh, lekk ak naan kanta càmmoñam nag mooy bu demoon ci toilette ak lépp loo xam ne lor la buy jóge ci doomu aadama allahu taala alam sayyidatu Hafsa it solo woon na xadis bu mel noonee même bu dee imaam at-Tirmidhi tudd ko loolu lépp gisoon nañ ko walilahi la hmm? hamdu wal minna hadis Abu Hurayra bi comme imam Ibn Maaja naha wa naha yeneen saa sam tere na an yustan an yastanjiya ar-rajul bi yamini voilà mooy hadis yooyu la imam An-Nawawi di junju nii naan hadis yi hmm, euh, euh, wabil fil baabi ahadithun kathira ah hadis Sayyidina Salman bi moom dane nahana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nastaqbila al-qibla li gha'itin aw bawl wa nastanjiya bil yamin yeneen saa sam dañoo tere ñuy jublu qibla bi fekk nañuy xayta walla ñuy tuur ndox waaye ñuy seetloo di di di di di sere nañu ñuy eh, seetloo ak loxo ndejoor voilà kon yooyu mooy xadiis yi nga xam ne moom la imaamu wii di tudd fii ne am na bunt bunt bi xadiis yu bari waaye ñoom ñoo bokk rek li nga xam ne moom la ñuy wax parce que eh, mooy eh, tere bu ñuy tere nit ki di laale